voilà kon mooy nit ki jaxasoo il faut man yooyu waaw muñ moom <laughs> yëfoo ah wa sabara ala al ala al mu muñ ci lor yi nga xam ne mooy jóge ci mbokk mbokki nitam voilà euh, di ñëw ci moom yooyu nag da nga koy muñ boo fi naree nag di jaay fulla li ñeen ñuy wax bon affaire yi man kenn du ma yab ay nangam non non loolu moom doxalut dara ñooñu di la ko conseiller seet leen est bokk nañ ci modèle yi xaasa ñu kiy bokk ñooñu mënu cee bokk waaw waaw ñooñu mënuñu ci xaaju jee bokk sax du ñu ay modèle ci dara waaw ay fayantoo moom loolu taxul ñuy wax mooy da mën a muñ rek waaw waaw nit ñi nag dañ jàpp ne yow mi te faible déedéet loolu Iblis la koy wax ak nit ñi nga xam ne xamuñu ko wax jàpp ne ça veut dire que sa dafa dafa euh, dafa faible dafa dafa dafa kii faible alors que du faiblesse de wala man sabara wa ghafar inna zalika la min azmi al-umur suñu boroom nee na képp koo xam ne dafa muñ wa ghafara mu jéggale waaw inna zalika gis nga lii ma leen wax man seen boroom la min azmi al-umur na ci mbir yi gën a dogu du ku nekk ko mën a kon nag loolu mooy nit ki loolu la al imaamu an-Nawawi <coughs> rahimahullahu ta'ala daal di tudde léegi buntu bii nii léegi mu ñëw nag di leeral affaire mu ne gis nga comme que wax na la ko mooy xam nga détaillé na la gis nga buntu bu bu mu détaillé nii ma sula am léegi mu ne i'lam anna al-ixtilaat bin-naas ala al-wajhi alladhi dhakartu huwa al-mukhtaar alladhi kaana alayhi rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa saa'iru al-anbiyaa'i salawaatullahi wa salaamuhu alayhim wa kadhalika al-khulafaa'u ar-raashiduuna wa man ba'dahum mina as-sahaabati wat-taabiciin wa man ba'dahum min ulama'i al-muslimina wa akhyarihim radiyallahu anhum wa huwa madhhabu akthari at-tabi'in wa man ba'dahum wa bihi qala ash-shafi'i wa ahmad wa aktharu al-fuqaha radiyallahu anhum ajma'in imam an-Nawawi rahimahullah lii la ci teg mu ne nag i'lam gis nga ni ma tudde sama buntu bii nga naan gudd na <laughs> waaw i'lam xamal yow mii liir yow mi jàng sama téere bi anna al bi bin naas gis nga dajalook nit ñi di jaxasoog ñoom mais ala al wajhi alladhi dhakartu ci kaw wàll wi ma ko tudde léegi léegi ni ma tudde buntu bi nii ci ni ma ko tudde huwa al mooy li nga xam ne moom la ñu tànn alladi li nga xam ne kaana alayhi ci la nekkoon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ndawal yàlla li nii la doon ja dundee ah ñu ngi yonent bi alayhi salaam nii la doon dunde gis nga bi mu nee Makka gii ñu nekk zaadahallahu sharafa doon na fi eh, eh, eh, dem comme niñ ko fi tuddee yàgg ko fi tuddoo hadith Sayyidina Aisha bu gudd boobu nekk sahihayn nga xam ne da doon dem gaaru Hira yatahannasu muy sori kéefër gi waa Quraysh ne woon ak seen jaamu xërëm yi Ah, di fa def ay xeetu jaamu yàlla al-layaali zawaatil adad ay guddi yoo xamante ne yu ñu mën a yu limu la bu provision am jeexee mu ñëwaat ci sayyidatu Xadiija radiyallahu anha loolu ci gaaru Hiraa loolu da doon waaw ndax lan ndax waa Makka fii jaamu liñ doon def ci xawla xawlal Kaabati moo dul yoon <laughs> manul woon tous les jours muy dund lool lool lool c'était impossible yonent waaye saa saa di ko def parce que nekk ak ñoom tout le temps loolu noonu loolu euh, il fallait mu dem di wéet léeg-léeg waaw léeg-léeg mu nekk ak ñoom mais léeg-léeg mu dem wéeti al uzla ndax fasaadi naas moom moom fasaadi naas lañ amoon waaw ndax hubal lañ doon jàng lañ doon jaamu al laat manaat ak isaafa ki naa'il ak ñu mel ni ñoom. yonent bi alayhi salaatu salaam daal di di di dem foofu waaw di wéet di def ay feet ay xeetu jaamu yàlla mais euh, depuis mu jóge foofu ba suñu waroon indi alquran ci iqra bismi rabbika alladhi xalaq mais est-ce que jàpp après dégg nga fenn ñu ne yonent bi alayhi salaatu salaam da doon dugg xalwa comme ni ko ñenn ñi di waxe mooy xalwa dem wéet bàyyi nit ñi <coughs> waaw ba julli jot kenn gisu ko ñëwul julli si kiiwul te mu ngi Medina nekk fi kenn kiiwul julli siwul loolu masula am xanaa mu feebar <laughs> ba mënula génn waaw kay mais mu ngi fi ñu ne ana yonent saa salaam ñu ne non mu nga Uhud ca ah. montagne Uhud ba la ah. mu nga fa di def ay xalwa masula am <laughs> ça n'existe pas ah ana mu nga Salaa ah. foofu mu ngi foofu non loolu masula am <laughs> voilà nan la doon dunde ci biir nit ñi Quraysh gii bi mu fi nee ci biir nit ñi léeg-léeg mu demoon foofu mais bi bi bi bi affaire yi jeex na fii la doon ne di woo nit ñi waaw lakinnahu lam yazal yaqfu mawasimahum doon dem masula deñ di woo nit ñi di dem ci seen foire yi fi ñuy ay zul euh, zul Ukaz Majinna zul loolu lépp ne woon ay foire ay marché yu ñu xamoon fii ci Quraysh ak alentours yi mu fa doon dem di leen woo ci yàlla waaw di jaxasoog ñoom di jëndanteeg ñoom di jaayanteeg ñoom waaye di doxlanteeg ñoom li nga xam ne mooy société nit kuy dund ak nit ñi waaw te bi mu demee Medina ala sakina abdul sarsab noonu la doon bu baax na waa Quraysh xoola waa Quraysh <laughs> waa Quraysh baax nañ ba yéefaru Makka yi dañ ne woon maali hadar rasul way yaqulu ta'am wa yamshi fil aswaq mo lu tax ñu wax ko parce que doonul woon wéeto doonul woon beru bu doon ne dundu beru lay dundu moo tax mu ne woon la rahbaniyata fil islam ñii ko prêtre yi chrétiens yi jàppee di tëju di lëlu nekk ca seen monastère ya naan dañuy jaamu yàlla noonu nekk fa te dara ñooy ñoom dañoo ñëw rek ne noonu la ñuy def loolu lañuy ñuy dund noonu mooy seenu dund xooluñ ndax est ce que dañ koo soxla am déet waaw ñu jàpp noonu jàpp ne loolu la ñuy dunde yonent bi saa saam ne mukk moo tax yonent bi saa saam naha an Usman naha Usman ibn Maz'un an tabattul waaw wara Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu mu ne yonent bi saa saam dafa tere Seydina Sa'd ibn kii nu mu tudd Usman ibn Maz'un keroog wax nañ la ne moom euh, euh, sërëm mooy yaayu Abdallah ibn Umar wax dañ la bi ñuy wax naan ak Qudaama beneen frère am bi ak frère am bi Qudaama ibn Maz'un mi nga xam ne daa jàppoon ne sàngara bon boo gëmee yàlla garaawul ah man ngaa naan ah. <laughs> takat saxaaba bu mag la boo xam ne Badri la fekk na Badar waaye ba jamonoy Seydina Omar Seydina Omar nekk xalifa Qudaama jàpp ne non sàngara affaire garaawul ah. ah non non non moom fii mu ne non boo gëmee yàlla nii jeex na ah. <laughs> <laughs> voilà mooy Qudaama bon loolu waxoon nañu ko <laughs> voilà loolu nekkoon loo mbir moo xam ne mu kii la quoi moo mais euh, Usmaan ibn Maz'un boobu yeneen trois cent cent da ko tere woon ak tabattul mooy dogoo lépp bàyyi lépp wii dem fenn ne da nga fay jaamu yàlla yow kese. Ah doo takk soxna doo kii mooy rek presse bi quoi xam ngeen gars yi euh, nañ ne presse bi faw presse bi sit yeeg yooyu nekk ci kii yi ne ñoom wala mariba des yooyu yëpp ay caaxaan la yoo xamante ne ma katabnaha alayhim wa rahbaniyatan tad'uha suñu waroom nee na lii daal ñoom ñoo ko famal ñoo ko famanteel seen bopp waaw rahbaniya moom ñoo ko créer seen bopp ma katabnaha alayhim de man mii di seen borom de farataalu ma leen ko te waxuma leen ko ñen ñu def ko waaw waaye rek rab ci raa amartaatin la dañ koo defoon ne sama ngërëm lañuy wut waaye fa maa raa waa ak xare waa yet yaane sàmmoonte woñook moom nañ waroon a sàmmook moom moo tax li la yàlla teg boo ko fi bàyyee di jéem a waane waanelu di créer say affaire bopp de toute façon doo ko man non doo ko man yàlla mi la xam moo xam li nga àttan ak li nga àttan waaw laa yukallifu llahu nafsan illa wusaha léegi nag yow borom bi teg la loo xam ne lii la gis ne moom nga àttan xam ko bind la xam la xam lim la teg ne la defal lii nga ne moo yàlla bàyyil ma def leneen quoi non c'est que julli euh, <clears throat> non bàyyil may joxe lekk kooku kenn gënu koo kannasu koor gi <coughs> kaay woor mu ne non non waaye nañuy joxe ndogu yow sa ndogu yooyu sa jariñu la dara <coughs> jariñu la dara dara dara dara dara te képp ku la ne jariñ na la dara kazzabul ashir la ak ku mu man di doon day wax kat lu amul la bul mag a mag a mag te bu dee dafa xam wax loolu kooku yéeféer la parce que lu yàlla xaraa daganal ah farataal muy woor mu ne waa ji mën ngaa bañ a woor képp ku ne diw mën ngaa bañ a woor waxuma ko xamul dara waa di répéter parce am na ñuy wax muy wax noonu kooku waxuma ko kooku moom de toute façon après dañ koy xam quoi mais mu xam li alquran wax <coughs> kutiba yaa ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam nga jàng ko xam ko nga ne waaw loolu jàng naa ko waaye ñoom diw am nañ droit baña a woor yow moom waxuma non yow moom yéefér nga de façon boo na na na naw Afrique gépp nekk say taalibe yow yéefér nga yow moom yéefér nga wallahi alladhi la ilaha illa huwa yéefér nga parce que borom bi nga xam ne moo farataal ay mbir nga ne borom bi moom li mu wax demewul noonu wal iyaazu billah borom bi ne yéen ñi gëm amoon exception bu du nañu am na ñoo xam ne ñoom teggil lañ leen ko du ko leeral nit ñi di ñëw mu yónni ay saxaaba ñoom Seydina Muaz ñoom Seydina Abu Musa ay Yaman radiyallahu anhu di leen wax bokk na ngeen ci woo ñu ngi leen di woo ci shahadatu la ilaha la wax leen ponk l'islam yeeg yooyu la ko fu nekk waa ji ñëw naan ko yonent sallallahu alayhi wasallam man damaa bëgg nga wax ma ci l'islam yoo xamante ne moom kese laay jàpp moom rek laay def du def leneen mu wax ko farata yi mu naan ko du ma ci yokk du ma ci wàññi muy dem mu ne bu ngeen kii bu ngeen bëggee gis ku dem àjjana bu leen dëggu na li ñu wax mu ngi nii waaw yow nga ñëw bëgg ñëw léegi dañ ko ciy teggi te jël nañ waa Taif keroog waa Taif ñoom li ñu doon wax <clears throat> ñoom ci yu xaraam yi sax lañ ne woon lañ ne leen saa salam gis nga naan sàngara nag sàngara moom ñun Taif dañu koo xame quoi kon nag waa daw sa waay yoon waay sàngara moom foog nga moratoire bi ko comme ça ñun ñun diine ji dinañ nekk ay jullit mais sàngara moom ñun waa Taif day dagan ci ñun parce que suñu commerce yëpp presque ci ay nab yooyu ñu nekk ak suñu tàndarma yi dañ ciy defar sàngara quoi te dañ ñu koo xame yeneen saa salaam déglu ñoom mu ne ma ne hiya xaram loolu dafa xaram yàqu wax nga ñëw nañ loolu amul la pare ay nit bëgg taxaw naan lu tax nga naan waa ji leen di yéeféer la ma ne yow moomu boo ko ci jàppalee yow yow yow yow mi may dégg bés boo fi jàppalee Serigne diw parce que loolu la wax yow nga xam tamit naan ñoom am nañ ci droit waxuma yow yéeféer nga waxuma la ñoom sax yow tamit yéeféer nga walla c'est ça loolu mooy bi. waay nëpp nëppal yéeg yooyu yëpp fi caaxaar la yoo xam day tax nit ñi di sànku nekk ci alkande gu leer naññ parce que gars yi ñemewuñoo wax dëgg waxal dëgg wa qulil haqq min rabbikum la wax boo ko waxee sha'a falyu'min waman sha'a ku mu neex nga gëm ku mu neex nga bañ a gëm waaw ku mu neex nga doxal ku mu neex nga doxal loolu du ñun ñooy téye seen nawaasu yi boroom bi joxuñu ko borom bee yor nawaasu yi nit nit ñi waaw mais leeral moom dinañu ko wax waxul la wax yoreen saa sala waxal la wax wax wax wax te képp ku ko roy yow noonu nga war da ngaa war di wax waaw ndax boo gisee dëgg nga noppi yow saytaanun axras la waaw waaw saytaane boo xam ne dafa muuma te saytaane bi muuma day so bi wax daa soxla saytaane bi muuma di ko akkee seel di wax ne waa dëgg nag di yëngal bopp bi même bu waxul ñoom ñoo ñoo yem kon yonent lay saa kon du dund nag nit waa Quraysh li ñu doon wax bokk na ci lii wax ne doon dund ak ñun yonent bii lan moo ko dal maa di hasa rasul yonent boo xam ne yàqulu temps day lekk ñam ku waaw li lekk ko ñun wa yamshi fil aswaq ba pare muy dox ci marché yi mooy dafay dox ay soxlam waaw kon yonent way sa sam nii la meloon gis nañ Medina di dox ci biir marché bi romb benn jaaykat di jaay ñam mu jël loxoom dugal ko ci ci ci ñam bi quoi loxo bi tëmb baaraam bi la mu doon jaay daa waroon a nekk loo xam ne lu dëgër la waroon a doon ndeke ndox ndox mu bari di nekk mu ne ko yaa saaxib at-ta'aami ma hada ne ko yow mii jaay ñam bi mais lii lan la lu tax ma gis mooy loolu dañ koy gis ñun suñu càggante ah réew moo xam ne charia lay doxal dafa war a am direction boo xam ne moom mooy toppatoo wàllu alimentation bi li nit ñuy jaay est-ce que c'est normal est-ce que il respecte est-ce dugaluñ yoo xamante ne ay produits yoo xamante ne c'est falsifié ak yoo xamante ne mën nañoo joxe ay feebar la loolu dañ ko war a seet lii nga tubaab yi di am DG xaw ma nang ak nang waaw nga xam ne ñoom ñooy wër ci restaurant yi di xool est-ce que ñu ngi respecté li nga xam ne mooy hygiène bi est-ce que kaña yi duñu duñu duñu duñu duñu duñu duñu saw ak tamit di di di di gaanuwaay ci li nga xam ne mooy fi produit yi ñuy servir nit ñi yooyu yonent bay sa sab loolu la jàngal nii dox ci marché bi jël baaraamam dugal ko ci biir bi mu gisee mu tëmb mu ne ko yaa saahiba at ma hada mais yow miy jaay voilà mu ngi noon enquêteurs yi dañ la buñ la kii woo ba direction boobu teg la dañ lay laaj expliquez-vous monsieur voilà on voit que y a beaucoup de manquements aux règles yi nga xam ne de de de base yi nga xam ne yow miy ubbi lii ba nga koy ubbi waxoon nañ la règles yi ñooy yii yi nga xam da nga ko war a respecter pour nga bañ a dugal ci biir nit ñi jàngoro joo xam ne kenn xamul fu koy faje ñun léegoñ ko tubaab yi tubaab yi kawee tubaab yi parce xamuñu suñu diine wal iyaazu billah waaw ah, wal iyaazu billah léegi yow saa saam na ko mais yow <laughs> waaw lii nag mu ne ko ah asabatu sama de mu ne ko yoon saa salam lii de dama ko fee teg di ko jaay far mu taw taw bi de moo tax mu mel nii comme nga gis ne malgré loolu mu ne ko bu dee noonu la demee danga koy wax mooy bu doon tay danga koy afficher bind ko ci affiche yi bu fi def affiche yi fi nekkoon yàgg comme que yow produit bi ngay bi nga bi nga teg naan lii mooy composant yi mooy kii am na lenn lu tax mbir ma dematul noonu bindaatal ci suuf baare ko nga bind ne ah am na rak lu ci yokk ba képp ku koy jënd loolu dañ ciy gis ne tromperie sur la marchandise warula am loolu charia da koo tere mënoo loo nit ki man li ma lay jaay nii la mel jox ko ay was aw saaf yi description yi mu ñëw jënd ko gis ne mbir mi demewul noonu ko kat xuntahu da nga koo waaw yow yow yow xas nga def yow te yoneen saa salaam ne woon na man ghashana fa laysa minni waaw man ghashana fa laysa minna képp ku ñu tricher ku ñu nax bokkoo ci ñun waaw jàpp rek naa am alal ngay nax nit ñi di leen jaay loo xam ne baaxul ah saa yu wëndeel naa ko ko ah après c'est à lui de voir alhamdulilah moo xam waaw léegi nag nga jàpp sa alal foog ne loolu dina barkeel mais xoolal kenn du ci barkeel kon yooyu yëpp c'est pour wane yonent saa salaam noonu la doon wala Imaam An-Nawawi ne lii rahimahullah mooy li nga xam ne façon dundin bii ma wax ne mooy jaxasoo bii moom la yonent bi alayhi ne woon wa sa'iril anbiya ak yonent yépp amul kenn salawatullahi wa amul benn yonent boo xam ne da doon tëju di di lëlu amul bàyyi nit ñi ko yàlla yónni amul waaw amul léeg-léeg nag mu wéet di jaamu yàlla kon yonent bay saa sax Medina de da doon wéet léeg-léeg da doon wéet nekk mais que néegam di jaamu yàlla voilà loolu lañ la wax mais pas dem fu sor yi bàyyi nit ñi ñu toog ay jour i jour kenn gisuloo loolu moom amul xanaa Seydina Muusa alayhi salaam ci boppam bokk ko borom bi di jox rendez-vous euh, moom euh, da koo joxoon rendez-vous euh, ak ak waa banu Israël ah voilà ce moom kese ah du moom kese ah da koo joxoon rendez-vous ak ñoom sauf dafa yàkkam dafa dafa dafa yàkkamti woon waaw ngir euh, euh, euh, xemmem gum xemmem borom bi tabaaraka wa taala waaw borom bi joxoon na ko wa wa'adna Musa thalathina layla wa atmamnaha bi ashr fa tamma miqatu rabbi arba'ina layla waaye bam ñëwee lan la wax ñeent borom bi ne ma a joxoon rendez-vous ngir daje ngir mu dajeeg man salaasiina layla trente guddi wa atmamnaahaa li ashrin ñu mottali ko mu mat quarante fa tamma mu mat miiqaatu rabbihi arba'iina layla trente plus dix égale quarante waaw mais ba muy dem ba muy dem parce que manu dem bàyyi gaa yi noonu quarante jours mu dem bàyyi xeet wi manu la moo tax mu ne wa qaala Muusaa li axiihi Haaruun axlufnii fii qawmii wa aslih wala tattabi' sabiilal mufsidiin dafa wax frère bi ne ko axlufnii fii qawmii voilà wutuma ci samay ñoñ voilà mooy lépp lu ma fiy def man nga koo taxaw ndax yorent la comme man comme man li ma yàlla yónni la la yónni léegi nag en attendant borom bi moo ma jox rendez-vous ma war koo gis yow entre ça wutuma ci ñoom te bul topp jox ko ay conseil yoo xam ne même bu ko conseillé wul woon noonu lay def mais tekkiwul ne man nit ki bu ma koy conseillé lu mu xamul rek laa koy bi déedéet nit da nga xam leen nga ñëw conseillé ko ah yéen imaam yi ah, mooy am xam-xam yi ah ah imaamu ah, fi improviser bopp di dam yax kese te kenn ñeme wala wax ci jàkk ji barke maa fi maa ko fi def déedéet ay boroomi xam-xam nga gis ñu dajale leen mais il faut ñu am jiit ñu am jiit boo xam ne li mu leen di wax mais ginuñ ko ko ginu leen koo xam ne il faut mu wax leen ko voilà il faut mu wax leen ko leen loo xam ne ñoo ko gën a xam ñoom de toute façon ci jàngale ko luñ dëkk non mais tout le temps ñu dajale leen wax leen ne leen waaw affaire bi lii moo tax mu daal di koy wax yoo xam ne même bu ko waxul loolu lay loolu lay def wa aslih ukhlifni fi qawmi wa aslih wala tattabi' sabila al-mufsidin yaakaar nga ne bu ko waxul woon Seydina Haarun alayhi salaam dina nekk foofu tanu islah dina topp euh, yoonu ñi nga xam ne yàqkat la mu ko mais daf koy wax moo tax nit du la du la laay biir nga eh xam naa li may wax yëf yi rëy loolu moo la mais da ngay déglu bu la gis jàpp ni kii xamul dara waaw doonu la nga déglu waaw bismillah waa ji la jàngal yoo xamante ni yow yaa ciy référence ci domaine bi moom nga waaye moo la kii kii di la kii mais nga déglu ko borom bi mën naa jaarale ci làmmiñ loo xam ne même bu dee yaa ciy référence loo xam ne ma soo ko ci soupçonné même boo ko ci même bu dul woon lool sax day répété loo xam loo xam ne de toute façon niveau bi mu koy waxee sax baana lool dañ koy may nopp déglu ko loolu mooy ay teggin mais nekk fi di jaay ne xam na affaire yi eh jar ko waay yéen dem dem leen ko mooy oh yéen yéen na lii ma xam ko nga may jàngal non loolu ak rëy kese la tudd kon gis nga bi muy dem lu def borom bee ko jox rendez-vous mu wax frère am ne ko nag kon yow banu Israël nekkal ak ñoom waaw kon nag mu ngi noonu. mu ngi noonee mais kantaa yooyu mooy yonent yi alayhimu salaam koo ci jël noonu la woon mu ne kon ñoom ñii lañ doon dundee wa kadhalika al xulafaa ur raashidun xulafaa ur raashidun yi Seydina Abu Bakar Seydina Omar Seydina Ousmane Seydina Ali radiyallahu anhu ñii doon dund ci biir nit ñi lañ doon dund amul benn bés boo xam ne fii ma ne ñëw ana xalifatu rasulillah ah Abu Bakar de radiyallahu ah moom de daal dinay daa dem xalwa di de dugg dem na Saba de wala dem na ca na mukku ci nit nit ñi la ne di dem ci marché yi di jiite nit ñi ci jàkka yi comme ni ko nent bay sa sam doon defe waaw di dem di topp seen néew yi buñ amee néew mu den jullee ko ñaanal leen comme ni ko nent bay sa sam doon defe buñ amee ay soxla ñëw diis ko ko mu taxaw ci bu ko manee bu ko manul mu am ñoo xam ne yaakaar ne mën nañ ko mu wax leen ñooñ dañ jéem leen ci dara nak kazaalika Seydina Umar radiyallahu anhu noonu la fekk moom xaddis wala xaraj waaw Seydina Umar radiyallahu anhu noonu la doon dundee ci biir nit ñi fu ne la doon wër sonn di dox ci marché yi di fekk ñi nga xam ne ay lañ mu leen di toggal te xamuñ ne sax mooy amirul mu'minin nangam nangam koog daa daa dee woon ber naka noonu Seydina Usmaan pare Seydina Ali ibn Abi Talib pare radiyallahu anhu mu ne wa taabi'iin ak taabi'iina yi waaw taalibe yi saxaaba yi radiyallahu anhum ci biir nit ñi lañ doon dund waaw waaw ci biir nit ñi lañ doon dund mu ngi noon mu ne ak atbaa'u taabi'iin yi yaakaar nga ne xam-xamu xadiis xam-xamu alquran yooyu ñu ko jàngale dañ doon wulalu ci seenu àll mukk ci biir nit ñi dañ doon neex ah. waaw nit ñi di jóge fu nekk di ñëw Bagdad di fa fekk ñoom ay imaamu Ahmad waaw avant ñoom <laughs> dem Kuufa waaw dem ay kii fekk fa ñoom ay imaam Abu Hanifa ah waa Kuufa <laughs> dem dem dem Medina fii waaw ñëw fekk fi ay ay ay ay ponkali comme ponkal ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom eh, Ibn Abdurrahman Abu Salama Ibn Abdurrahman Ibn Awf radiyallahu anhum ñuy jàngal nit ñi waaw ñoom imaamu Zuhri seen seen ñoo ñu leen gën nekk ndaw ainsi de suite ñooñu dañ doon dund ak nit ñi waaw rahmatullah ala al jami' min al min al muslimin wa man ak ñi ñëw ginnaaw ñoom ah min min al muslimin ci boroom xam-xamu jullit ñi wa ax wa wa axyaarihim ak ñi nga xam ne ñoo doon seen crème ah ñi gën a tànniifu xeetu yonente bi alayhi salaatu waaw nii lañ doon dunde wa man ba'dahum ak ñi ñëw ci seen ginnaaw ba bésub tay wii ñuy wax mu ne wa bihi qaala Shaafi'i mu ne nag wax jii moom la suñu sëriñ di suñu euh, euh, ki jiite suñu mazhab di al imaam al Shaafi'i euh, nu mu tuddoon al imaam ash-Shafi'i mooy Muhammad ibn Idris ash-Shafi'i al-Muttalibi daay waxoon naa la ne moom kookooy maamam Muttalib boobu ñu ñu doon jàkk jàkkantale Abdul Muttalib kook mooy maamam moo tax ñu naan ko al-Muttalibi waaw nekkoon frère ci Hashim ak Nawfal ak euh, maamu ñoom Abu Sufyan <laughs> waaw waaw ñoom ñooñu ñoom ñoo bokkoon Abdu Manaf moo doon seen baay voilà léegi kon ñoom nii lañ doon dunde quoi mu ne kon imaamu Shafi'i lii la wax waaw rahimahullah ne lii moo gën mooy lii no mooy définition ixtilaat lii la waaw lii la pas ixtilaat cambal cambal waaye ñun nañ nekk rek ci mbooloo mi noonu nekk biir Ndakaaru di caaxaan kese wala nekk biir Lyon di caaxaan kese wala biir Chicago di caaxaan kese wala nekk biir Njaasaan di caaxaan kese nekk biir Touba caaxaan kese loolu taxul ñuy wax façon boobu moom taxul ñuy bu dee loolu la moom loolu moom xam nga ne waxuñ la loolu mooy di def lii waaw lii mu fi wax ci kaw léegi mu ne ñoom li euh, euh, imaamu Shafi'i ak imaam wa Ahmadu ak al imaamu Ahmad moom nag moo doon imaamu Ahmad ibnu Muhammad waaw euh, Ahmad waxoon naa la ne Hanbal du baayam Hanbal maamam la mais comme que maam dañ koy woowee baay ku ku wax ne yow kan mooy sa baay nga tudd sa maam kooku doone yow yaa ñeme yàlla yow yow ndeke après nga toog quelques jours découvrir ne ndeke baayam tudd loo noonu nga naan ko yow non man masumaa xam ne yow nag mas foogoon naa ne lépp loo wax dëgg la quoi mais yow ndekete expliqué kat bu mag da ma ne ah lu taxee nga ne déet <laughs> yow kay bu ma laaj la xaw yow keroog ñu dem fee waa ji laaj la kan mooy sa baay nga wax yow tur bi nga waxoon nag ndeke du sa baay mu ne mooy sama maam moo jur sama baay kooku mënoo ko ne waa waxul dëgg wax na dëgg kay parce que bàyyi lu alxuraan wax millata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl <laughs> nee na yéen jullit ñi millata abikum est daa wax millata jaddikum waxu ko millata abikum yoon yii mooy seen yoonu baay baay la moo tax yeneen baay saab saab moom moo leen tudd woon eh, avant aaya bi waaw euh, ay jullit lu jiitu woon loolu nga xama ci waxoon nañ ko te ne loolu mooy wane ne euh, tur tur bu doom juddoo kiy joxe tur papa la tudd tuddul yaay waaw comme ni ko yenn li <laughs> ma dégg ñaa alpulaar yi dañ koy def <laughs> sama waa ji alpulaar bu fi woon ma laajaat ko ko gën ko <laughs> ne daa génn mooy gis nga mooy kiy tudd tur mooy yooyu amul ay xëccoo walla baay ji naan ji laa koy tudd yaay ji naan kii laa koy tudde après ñu ne euh, bu xëccoo amee tour bi yaa ngi jox mooy féete kaw loolu du waxu dara loolu du diine moom en tout cas du diine l'islam diine l'islam ki fiy joxe tur mooy papa ji waxuñu la nag loolu attention wu ko ne léegi ma papa ji man naa wax ak yaay ji ba ñu d'accord ci tur boo xam ne yaay jee ko choisir oh mën naa nekk mosul ko xayra moo gën mais dañ la bëgg a wax que ñi ne ñenn ñi jàpp ne walla par force yaay ji moom moo war a joxe bi parce que nangam. waaw parce que am na xeet yoo xam ne tour bi yaay ji joxe baay ji day joxe tur yaay ji joxe te doon naa ko déggee ci alxuraan yi <laughs> mais tur bi yaay ji joxe bon léeg-léeg ay surnom lay doon moom mooy gën a mooy gën a siiw loolu bu dee affaire wu kii rek la voilà affaire wu tradition boo xam ne bon mais man fi ñuy waxe mooy loo xam ne nag daa nar a indi yàqute wala xëccoo ñu naan kuy def boobu il faut charia tranché dar sharia tranché na millata abikum ibrahima huwa kat sammaakum moo tudde eh, seen ni ngeen doon kanta mariamu alayhi salaam alayha salaam moom xam nga yaayam ko tudde lu tax parce que baayam dafa dundatul woon voilà loolu mooy bu dee baay ji new fi <laughs> waa kay boobu moom yaay ji mooy joxe bi voilà lool képp la <laughs> mu ngi noonu wallahu ta'ala alamu kon mu ngi noonu léegi kon mu ne Ahmad kon moo parce que beneen affaire yonent bi alayhi salaam keroog Hunayn lu mu wax ana ibnu Abdil Muttalib ana nabiyyu laa kadib waaw ana ibnu Abdil Muttalib salaam nee na man maay doomu Abdul Muttalib te pourtant Abdul Muttalib entre moom ak Abdul Muttalib amul ku fa nekk Abdul Muttalib moo jur yonent bi alayhi salaam directement déedéet Abdallah ngi fi mais neewul ana ibnu abdillah ana nabiyyu laa ana ibnu abdil muttalib ana bi Hunayn biñ <laughs> Hawazin embuscade leen rafal flèche yi di dal gaa yu def demi fa daw daal yeneen saa saa jekki gis ne ñi newoon ci kanamam daanaka gaa yépp wane nañ gannaaw mu continuer ak ak ak ak waruwaayam di xuus ci waa Xunayna Seydina Abbaas a ngi téye ci affaire yi bañ mu am as parce que mais yoneen saa sallam daa gisul affaire yi moom fële si fi fële si jëm fële jëm yoneen saa sallam naan ana ibnu Abdil Muttalib ana nabiyyu laa kadib di xuus ci seen biir <laughs> kooku voilà te Abdul Muttalib la wax moo tax dimaam ba dimaam ñëwee <laughs> waa fi di waa Banu Sa'd ñooñu ñoo ci waa Hawaazin la bokk ba mu ñëwee délégué waa Banu Sa'd ñëw fekk yeneen saa salaam ci Médina temps délégation yi bi mu dafa laaj dafa yësal gëléemam takk ko dugg si. ci jàkkaay yeneen saa salaam fekk yeneen saa salaam a ngi toog ak nit ñi mais comme que bu toogoon doonul woon toog loo xam ne day toog ci kaw ñëpp toog ci suuf déedéet day ñëw toog ak ñëpp ñu toog ñëpp ci suuf moom nag mu agsi yësal kii bi dugg ay nam no Abdul Muttalib <laughs> da ngay imaginer arab nga kaw kaw bu jóge fële la de mais dafa amoon xel ay nab nu Abdul Muttalib neewul ay nab nu Abdillah ah dane man ay ana ana doomu Abdul Muttalib ji bon saxaaba yi daal di koy joxoñ fi yonent sallallahu alayhi wasallam toog quoi mais comme que ñoom ñëpp bokk fuñ toog mais dañu defoon genre demi-cercle wala benn cercle quoi <laughs> ñu joxoñ ko yonent sallallahu alayhi wasallam moom bon xam naa dafa danaan ma ñi ñi pour moom réponse bu gaaw bi ak tamit kilifa gi mu doon ak yónne changement mi ñuy dégg xanaa kay du moo toog <laughs> mu ne non non daneen ay way euh, naa danaan non xanaa kay man ne ibnu Abdul Muttalib laay wax ah. peut-être daan ñuy tam mu am beneen Muhammad foog ne man moom laay laaj quoi man ibnu Abdul Muttalib laay laaj yeneen saa salaam ne ah wuyu nañ la de <laughs> ne ne ko wuyu nañ la de <laughs> waaw mooy pourtant neewu ko non lu tax nga naan ma ibnu Abdul Muttalib man may doomu Abdullah waaw kooku moo tax imaam Ahmad nag dafa siiwee Ahmad ibnu Hanbal mais Hanbal du baayam de maamam la Ahmad ibnu Muhammad dëkkoon Baghdad radiyallahu anhu nekkoon euh, ki nga xam ne mooy euh, ngiiru Hanbali yi moom moo nekkoon seen sëriñ voilà nekkoon imaamu waa ahlu sunnati wal jamaa ne woon taalibi tamit ci imaam Ash-Shafi'i mi ah taalibeem la woon voilà moom moo ne Ishaq ibn Rahowi <laughs> Ishaq mi ngi gis naan mbokk euh, sëriñ ñoom imaamul Bukhari ñoom imaam Muslim yi ñuy jëlee ci bari ñoom imaam Ahmad dana ko eh, eh, Ishaq xaritam loolu ñoo doon ànd fu ne daanaka ñoom <laughs> mu ne ko xam nga leen man gis naa benn sëriñ boo xamante ne nii du mag noonu de moom amaana buñ demee ci moom càllale yu gudd euh, euh, la ñuy am mooy du ñu am comme yu gàtt yeneen sëriñ yi nga xam ne ñoo ko mag foofu gis naa ne kooku xam-xam bi mu yor lépp lu ñu rotete waxuma la mais dinañ am lu ëpp ci loolu ci moom nañ dem mu ne kan mu ne ko Shafi'i imam Shafi'i <laughs> kooku moo ra Imam Ahmad <laughs> doon takkook imaamu Shafi'i doon jàpp lu bari la jële ci moom waaw waaw <laughs> ah, waaw loolu après pour bañ a guddal ay keroog ba ba imaam Shafi'i ñëwee këram imaam Ahmad daal di koy ganal fekk da doon tudd di di réel bay mbiram rek naan sama sëriñ imaam Shafi'i Shafi'i doom ji jigéen ji dégg li baayam doon wax benn mu ñëw fa nag ñu daal di julli gée ba pare